أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بعديهم إلى يوم الدين mbokk jullit yi comme nañu ko baaxoo defee fii ci jumaa yi Daarul Muxti ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci weeru kooru tedd wii comme ni ñu ko baaxoo defee tey ñu ngi dalal menn mbokk mu tedd moo xam ne mi ngi jóge ba Darou Salaam euh, mbokk moom ñu war a defal waxtaan wi comme ni ñu ko baaxee defe rek bala ñoo dugg ci waxtaan wi danañ xam xamle tuuti ci ay jaar-jaaram comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee euh, mbokk moomu mi ngi tudd sëriñ ma Mamoun Mbacké sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacké mu ngi jànge alquran ci dëkk bu tedd boobu ñu tudd léegi mu di Daaru Salaam ki ko jàngal alquran euh, mooy sëriñ Mamour Mbacké sëriñ Mamour Mbacké moomu ci la jànge alquran ba am sahaada bi gën a kawe ci alquran mu di mokkal ko bind ko gannaaw ba nga xam ne mokkal na alquran bind ko mu ngi tàmbalee jàng xam-xam comme niñ ko aadawoo fii ci e, senegal muy njàngum majlis mi mu ngi sëriñ alxaaji Mbàkke seexu ci Daaru Salaam it naka noonu foofu la tàmbalee jàng xam téere xam yi fa la ko jànge ba jot a jàng téere yu baree bari wala jàng na téere yi war a jàng ci wàllu majalis yépp e, gannaaw ba mu ci noppee yëmul foofa ci la dem ci lycée bu rëy boobu ñuy wax al mahad foofa la jànge ba am benn sahaada bu ñuy wax sahaada ihdaadiya gannaaw booba jóge na fa dem dëkk bu ñuy wax Louga ci école bu mag boobu ngeen di dégg ñu koy wax xanafiya nga xam ne al mamlaka al arabiyya saudi ñoo ko taxawal foofu ngir doomi julli ñi di ci jàng foofa itam jàng na fa lu baree bari gannaaw ba it ba mu jàngee foofu ba noppi ci fii boobu jóge na fa dem euh, masra jóge na fa dem alxaahira foofa itam moom it jàng na fa lu baree bare bari gannaaw boobu nag la jógewaat masra googu di isiptu dem fi ñuy wax al mamlakat al arabiyya saudiya bi mu demee al mamlakat al arabiyya saudiya benn université bu mag boobu ñuy wax al jaamiatul islamiyya fi madinatul munawwara Euh, sëriñ Mamadou Mamoun Mbacké moom foofu la jànge ba am diplôme bu kawe koy wax licence yëmul foofa bi mu amee licence itam dafa continuer waat di jàng am njàngam demaat ci beneen université boo xam ne mi ngi nekk Riyad ñu koy wax Jamihatu Malik Malik Suhud Jamihatu Malik Suhud boobu nag sëriñ Mamadou Mamoun Mbacké moom foofu la amee li ñuy wax maîtrise ba mu amee maîtrise nag ci li ñuy fii nga xam ne fi la fi la bàyyi ko woon muy Sénégal ne ci liggéey bi nga xam ne moo ko taxoon a jóg ba am loolu mu am noonu ba am njàng mu kawe moom mu am noonu gannaaw ba la admis école no école école ci dakaar ba nekk ab jàngalekat ba fi mu ni ñuy wax ak yenn mu ngi jàngale ci école yi gouvernement bi en même temps it mi ngi jàngale wàlle ci école yi Serigne Mouhamadou yooyu kon daal loolu ci gàttal mooy jaar jaari sëriñ bi nga xam ne moom moo ñu bëgg a defal waxtaan wi mu di Serigne Mouhamadou Mamoun Mbacké kon daal duñu guddal dañ koy jox rek mu tàmbali waxtaan wi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain wa taabiciina lahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo dajaloo fii tey ñu ngi leen di nuyu nu yóbbu lislaam ba nga xam ni moo gën a tedd gën a sell te mooy assalaamu aleykum wa di leen sant bu baax a baax di santit mbooloo mii nga xam ne ñoo taxawee liggéey bu mel nii ci weer wu tedd wii te mooy muassasatul wafa bi xuquqil iman muy liggéey bu am solo boo xam ni ñu ngi yaakaar ak ñaan ay njariñam law ba liñ ci séntu lépp ñu am ko ci te sunu boroom e, fay leen ci fay goo xam ne dana kawe seen njor tey jii nag ñu bëggoon a nafar ak yéen comme ni ngeen nafar ak ñeneen ci bi ci jiitu woon te fas yéene nafar ay tombit ci bis yi nga xam ni mooy ñëwaat ñun nag tomb bi ñu bëggoon a nafaranteeg yéen tey jii mi ngi aju ci lu ñuy tuddee alistiqaama alistiqaama nag su ma ko doon firi ci gàttal ci wolof mooy ni coow ci njub ga rek listiqaama nag wax dëgg yàlla e, suñu koy waxtaane ci jamono jii day nekk loo xamante ni lu yey lu jaadu la ndax tumurankek diine ga mu tàmbalee woon xaw na ca delluwaat comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa di waxe bada al islaamu gariban wa sa yaudu gariban fa tuuba lil ghuraba comme que tumuranke na nag ba tax na yoon wi xaw a lëndëm xaw a far ba ñu bare bare xamatuñ dëgg dëgg lan mooy istiqaama ak njub te mu nekk loo xamante ni lu woyof lu yomb lu lislaam leeral lool waaye comme que ñu bari réere nañ ko tax na mu mat nekk loo xamante ni warees na ko mën a nafaraat nag ba càmbar ay màndargaam soo xammee ay màndargaam rek man caa daal di jaar istiqaama nag wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa dëñut di ko jàngale ak di ko wane mu yitteeloon ko lool am na benn saxaabi yi buñ naan jaabir mas na ni dañoo mas a toog ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis mu daldi rëdd aw rëdd ci kanamam rëdd wu jub xocc daal lii day mooy yoonu yàlla yi daldi rëddaat ñaari rëdd ci ndijooram rëddaat ñaari rëdd ca càmmoñ ba ñu soqi ko ci rëdd wu mag woowu mu rëdd daal ni lii day mooy yooni seytaane yi daldi teg loxoom ca rëdd wu jub wa nga xam ni moo nekk ca digg ba daal ni yoon wii day mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla xàll ku ci jaar jaar nga ci ak njub daal ni wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu te tattabi'u subul daal di jàng aaya boobu kon yoon woowu yonent bi joxoñ na ko ni mi ngi nii jaar leen ci Abdullah ibn Umar mas nay laaj as-siratul ñun dañoo bari lool luñ koy ñaan ci suñ biiru julli mu koy laajantu nag ibnu Mas'ud ni ko dey moom it ab saxaabi yu la woon ni ko ci lañu yonent bi bàyyi da waaye dañoo bàyyi ci cat li cat la ca des nag mën nga sëppee ca biir àjjana loolu day mooy yoon wi rek suñ ko wàccut foofee lañuy yóbbu tey suñ seetloo nag àdduna ci ji ñu toll lëndëm lëndëm yi bari na mooy gi bari na li ci jaxasoo bari na ñiy wootee ñi ngi wootee fu ne ba tax na jullit bi war naa taxawaat seetlu nag xool ba xam yoon yu bari yooyu ñu koy woo ban moo ci bi nga xam ni moo koy yóbbu fam jëm ndax jullit bu nekk fenn la jëm ajjana rek yoon woo ko cay eggale nag te du dëng gën caa gàtt war na koy seetlu bu baax bëgg koo xam ndax yoon yi bari na te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junjoon na ko nee na woon yahud yi day seddalikoo nañ juróom-ñaar fukki xaaj ak benn nasaraan yi seen yoon wi mujj na séddalikoo juróom-ñaar fukk ak ñaar te sama xeet wii it danañ séddalikoo juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett nee nañ yonent bi dafa jublu bariwaay bi waaye sax li mu séddalikoo ëpp na ko waaye benn rekk moo ci bijam àjjana de ñenn rekk ñoo ci nekk dëgg ci dëgg te mooy ña nga xam ni ñi ngi ci lu mel ni lii ma nekk mag sama saxaaba yi lii ma nekk mag sama saxaabi yi daal ku nekk ci lu ni mel yow yaay ci yoon wa jub wa waaye wépp weneen yoon woo xamante ni xàll nañ ko ak lu mu duuf duuf lu mu rëy rëy ak lu mu bari ay ray ray su fekkee wuute naag lii ma nekkoon rek xam leen ni yoon woowee ci alkande lay jëmale boroom daan ni it du kéemtaan gaa yu bari ci jullit yi danañ ci jaar ci yoon yu bari yooyu nga xamante ni day réeral nit ki la tattabi'unna sanana man kaan kaana qablakum xasbu alqudzati bilqudza xatta walaw daxalu juxra dabbin la daxaltumu dangeen ngeen topp yoon yi nga xamante ni ñoom la yahud yi xàlloon ak nasaraan yi fuñ jëm fuñ leen xëcc danañ leen fa mën a jaarale fuñ leen xëcc mën leen faa jaarale ba suñ duggoon ci paxum mbëtt sax boo watul da ngeen ca dugg fekk leen jëm kon wax dëgg yàlla comme que jamono egsi na fii yoon yi bari fenn fu nekk waaye taxaw fa di woote kenn ku nekk naa lu njub gaa ngi nii ab jullit war naa taxawaat setlu nag xaa xool ba xam njub gi fan la féete nag dëgg-dëgg wan yoon la ci war a sóobu ndax yoon la woo xam ni soo ca soobookat dëpp du yomb kon nag na nga fexe ba walay eggalee ca ajjana nga sóobu ca ndax soo sóoboo ci weneen te sori ca dëpp mën naa jafe wala boog sooy dëppit da dana fekk nga guddee kon loolu tax na thème bu mel nii jàngat ko ci weer wu tedd wu mel nii day nekk lu am solo nekk loo xamante ni lu dëppoo la it istiqaama nag euh, ci gàttal mooy li ma junjoon léegi ni yonent bi nee na woon képp ku lekk ci lu mel nii ma nekk mag saxaaba yi yow yaa ngi ci yoon wa moo tax Ibnul Qayyim daa wax na balance bi nga xamee bi nga ba bi nga war a xamee yoon wi balance bi nga xam ni soo bëggee xam wan yoon nga war a jaar moo ngay teg mooy balance njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi lépp luñ ne la nekkuñ ca woon rek xamal ni jàdd na yoon wa ndax ñoom suñu borom da leen a tàggatoon xamal leen yoon wi ba duñ ko jàdd déet ñuy jëm ndijoor du ñuy jëm càmmoñ kenn ci saxaaba yi Abu Zar nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxam ak ci xërëm ci jot li lu baax bàyyi nañu am picc sax su masaa naaw romb suñ kanam danañu wax lan moo cay njariñ lan moo cay lor ñu mën koo moytandiku kon li ko war def na ko lépp leer na naññ bàyyiwut dara ginnaawam loo xam ni ay lëndëm lëndëm am na ci kon boog ki xamut yoon wi jaaru ca xaj na ak gàttañ loom la waaye doonu nii dafa nëbbu ndax moom ak laabiiram fekkoon na ko ci lépp la leeral xaj gi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujj aje seede na ko mbindeef ya fa teewoon yépp daal ni day est-ce que li ma yàlla jottali ko yónni woon ci yéen pour ma jottali ko jot ngeen ci ba mu mat sëkk saxaaba yépp ni ko waaw jot nañ ci da liñ la waxoon lépp day li nga ko ba mu si mu daal di tàllal baaraam ba joxoñ asamaan daal leen di joxoñ daal ni sunu borom kon yow yaa koy seere kon moom dëgg yàlla yoon wi leeral na ko ba mu leer naññ liñ ko digaloon it jot dina ko ba mu mat sëkk kon ñu sampub laaj lan mooy ak njub nag kon bokk lan mooy dëgg dëgg istiqaama nag dëgg dëggal istiqaama saxaaba yi firi nañ ko inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu laaj nañ ko abu bakrin lan mooy istiqaama mu daan istiqaama day mooy nga bañ a bokkaale yàlla ak dara moom istiqaama ci moom mooy tawxiid wéetal yàlla bañ koo booleeg dara ibu Umar ibnul Xattaab istiqaama daal mooy nga ni coow ci ndigal mooy tandiku tere di ko daw daan ni loolu day mooy istiqaama loolu la Umar wax na ibn fan moom it bañ ko laajee istiqaama mook la Abu Bakrin wax la wax ni istiqaama day mooy mooy tegu ca yoon wa mooy nga sellal sa jëf te yàlla rekk tax Ali ibn Abi Taalib nee na istiqaama moom mooy ngay joxe farata yi lépp lu yàlla farataal nga bañ caa sàggan wax yi soo koy xool ci kaw nuru na lu wuute waaye su dee ci biir lépp benn la ixtilaafu to du ixtilaafu todaad waaye ixtilaafu tanawu la ñooñu li ñu wax lépp dëgg la lépp day dugg ci biir istiqaam euh, suñ la laajoon kan mooy yonent bi nu mu tudd nga ni Muhammad kële ni Ahmad kee Amin wuutewuñ lu ñu wax benn la kon léeg-léeg wuute dafa am lu ñuy tudde ixtilaafu tanawu loolu moom wàññiwu dara am ixtilaafu tadaad mooy kii jëm sow kii jëm càmmuñ waaye ñoom liñ firee listiqaama lépp soo ko càmbaree benn la istiqaama nag ci gàttal suñ ko doon xamlee ñaari baat mën na koo tënk mooy almuwaazabatu ala taqwa mooy ragal yàlla benn baat bi mooy ragal yàlla dëgg-dëgg ragal ragal yàlla nag mooy di def li muy tere di moytandiku di def li muy digle boog di moytandiku li muy tere loolu mooy at taqwa Eh, loolu rek doyut loolu soo ca yemee taqwa la tudd soo ca dollee nag sax ca doo ca deltu ginnaaw benn yoon su boobaa istiqaama doog a ñëw kon istiqaama ñaari ponk lay boole mooy nga jaar ci dëgg-dëgg yoon bi mooy siratul mustaqim nga jaar ca ñaareel bayit mooy nga sax ca doo ca jaar ab diir dëppaat wala nga jaar ca ab diir taxaw soo taxawee rek istiqaama ñëwatut kon istiqaama fokk nga boole ñaari ponk yooyu yépp jaar ci kaw yoon wi te mooy ak taqwa sax ci it bañ cee daltu ginnaaw benn yoon ba dee fekk la ca loola mooy al istiqaama eh, alquran junju na ko boole ñaari sart yooyu yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ittaqullaha xaqa tuqaatihi da ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal li muy digle ngeen koy def li muy tane ngeen koy mooy tandiku seen kem kàttan te wax dëgg yàlla ngalawaay na leen te day fekk nag ñaar yooyu soo ko boolee istiqaama am na ittaqullaa xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun kon euh, suñ ko bëggoon a gën a détaillé gën koo leeral ñu laaj ni lan mooy mbir yi nga xam ni daal ku ci taxaw taxaw nga ci dëgg dëgg listiqaam ku ko sàggane nag sàggane nga listiqaama kon dañuy wax ba ci jiitu daal mooy jooxe farata yàlla yi jooxe farata yàlla yi nag ay martaba yu wuute la ndax yàlla faratal daa bari ba ca gën a tedd gën caa sell gën caa baax mooy seere ne yàlla rekk moo yeyoo ñu jaamu ko yonent bi sallallahu alayhi moom la yónni woon ci ñun ak njubam moom lañu war a topp te loolu mooy eh, kalimatu tawxid shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yi war mbindeef yi bi ci jiitu mooy boobu te mooy tawxid tawxid it mooy bi ci ëpp solo moo tax yone Sëriñ tubaab bu muy jàngalee xam-xam yi bi ci gën moom la jiitaloon xam-xam yi bi ci gën mooy tawxid ndax mooy laytaay ji nga xamante ni lépp lu ci tege eh, fekk ko mu baax ah. loola day daal di baax lépp lu ci tege lum rëy rëy rëy lum nuru nuru nuru lu baax te la ko laytaay te mooy tawxiid baaxut su boobaa loola du baax kon moom moom lañu war a gën a yittewoo te la ca gën a am solo mooy sellal li ngay def yàlla rekk tax mooy sellal ba pare tege ci yoon sellal ba pare tege ci njub eh, eh, tege ci ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi jàngale woon kon euh, tawxiid moo war a jiitu ci ki nga xam ne day wër yoonul istiqaama muy wéetal yàlla xolam dara bañ cee nekk lu dut yàlla xam ni moom rek a yeyoo jaamu keneen ku moom du dara yàlla rek a yeyoo jaamu waaye keneen ku moom kat martaba mu mën a am lu mu rëy rëy rëy rëy rëy munte weesu la yonent bi amoon te mooy la jaamub yàlla rek nga mën a doon nag njaamu googu nag euh, dañ cee wuute ñun ñi seeni daraja kawente na ci wuute na ci ba baax tax na baaxuk yàlla gi ak sellam gi léeg-léeg mu yéege ab jaam ba ñuy jaawalee euh, may sunu borom yu rëy ci moom ci jaam boobu ba nit ñi ñi nga xam ne léeg-léeg seen xam-xam du demee noonu ñu koy jox cër boo xam ni yàlla moo ko yayoo waaye cërub yàlla kenn waru koo jox keneen ku dut sunu borom kon loolu lu am solo la lu mat a bàyyi xel ñaareel ba ci farata yi nga xam ne moom la war a bàyyi xel mooy julli juróom yi ak ponk lislaam yi ci def ki bëgg a yoonu listiqaama ponk lislaam yooyu di juróom da koy fonk lool te ba ca gën a tedd gën caa sell ginnaaw sa ginnaaw tawxiid mooy julli niki noonu yeneen wërteef yi ci des yépp jihaad fi sabilillah digle lu baax di tere lu bon al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar jokk ak mbokk fonk ay waajur sàmm der nit ñi yooyu yépp ay warteef la yoo xam ni eh, day dugg ci faratay suñu borom yi léeg-léeg suñu waxee faratay suñu borom yi nit ñi dañ ciy déggee eh, jaamu yàlla yi kese ñi nga xam ni moo aju ci julli woor nattu asaka tawxiid ak yu ni demee waaye dafa am ay àq yoo xam ni day àq suñu borom te mooy eh, wéetal ko jullil ko wooral ko nattal ko asaka am ci loo xam ne àq mbindeef yi la te sunu borom farataal ko ci yow yooyu yëpp nit ki waru cee sàggan ci benn su ci sàgganee ci benn rek sàggan na ci soobu ci yoonu listiqaama kon farata yi am na lu ci aju ci sunu borom te mooy àq sunu borom ji am loo xam ni dafa aju ci àq bindeef yi su ko defee nit ki war a xër ci ñaar yëpp matale ko ba mu mat sëkk eh, bokk na ci àq bindeef yi it seeni àq day wuute àqi waajur moo gën a tedd moo gën a sel moom la war a gën a bàyyi xel ki noonu àqi say ñaale ak ñi nga xam ne ñoom nga bokkal deret niki noonu àqi ñi jullit ñi ci des ñépp niki noonu àq ñi nga xam ni sax ay mbindeef ci yàlla lañ te nekkal ñu ay jullit kenn ku nekk am na lu war ci ñoom nga xam ko bu baax di ko taxawee comme ni ko euh, lislaam digle kon farata yi daal ci gàttal euh, da ci day day ëmb lépp ki bëgg a soobu yoonu listiqaama fokk la mu war a njëkk a taxawee mooy farata yi mu bañ cee sàggan ci benn ñaareel ba it mooy naafila yi soo bëggee soobu yoonu listiqaama it ay nawaafil da ciy taxaw mooy yi nga xam ne eggut ci martabam nekk farata waaye sunu boroom da koo digle e, ki koy defit mu dig ko ca ab yool bu rëy rëy te mooy ay naafila yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi wax na yàlla day wax na ci benn xadis jaarale ko ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy alxadisul qudsi ma taqarraba ilayya abdi bi afdala mimma aftaradtuhu alayhi wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafil xatta uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu alladi yasmaa bihi wa basarahu alladi yubsiru bihi ab jaam day du dañ di sàkkoo maa jige ci farata yi nga xam ni moom laa farataal ci moom jige yàlla li ci gën a gaaw mooy lim santaane ci ay farata nga jiital ko di ca taxaw ku ne la dama bëgg a egg ci yàlla ne ko saxal ci farata yi di eh, sellal sa sa sa yéene rafetal sa tawxiid di julli juróom weer waru koor natt asaka ak makka farata yooyu moom la nit ki war a jiital léeg-léeg ngay gis koo xamante ni da koy sàggane Eh, suy laaj yoonu njub jàpp ni la mu war a tàmbalee mooy wër aw wird woo xam ne moo ko cay eggale te loolu la ci nawaafil yi la bokk waaye la mu war a jiital mooy farata yi fexe ba bañ caa sàggan eh, farata yi su ca sàgganut nag eh, moo koy eggale ci yàlla naafila yi nag su ko su ca saxee day mujj lépp lum mu xëccu rek yàlla fekk ko ca te naafila yi aw awraad yooyu ci lay dugg naaf farata ju nekk am na naafila gu ko sunu borom defal julli am na ay nawaafil natt asaka am na ay nawaafil aj makka am na ay nawaafil umra lenn lu nekk sunu borom def lu mu def ay farata defal na ca wet ga ay nawaafil nawaafil yooyu mooy mottali farata yi gàttañ lu gi nga xam ni mooy gaar jaam bi ci yenn farata yi ba nga xam ni du ko mën a matal na mu ware sunu boroom dana ko ko jangal dana ko ko mottulil suy taxaw ci naafila yooyu kon nawaafil yi eh, jaam bi waru cee sàggan benn